abu aqil al ansaari radiyallahu anhu turam nag boroom xam-xam yi dañ ci wute turam boroom xam-xam yi dañ ci wute ci wute yu xaw a bari ndax am nañu ne alxusxaas la tuddoon alxusxaas la tuddoon am ñu alxubxaab alxubxaab am na sax ñeneen ñu ne déedéet déedéet ah, tudduloon noonu ku mel ni Ibnul Kalbi dane turam abdurrahman ibnu bayhaan la tuddoon bokkoon min bani asad moom abu aqil am ñeneen ñu ne déedéet abdullah ibn abdirahman ibn saalaba ibn bayhaan noonu la tuddoon waaye loolu lépp daal wuute la boo xamante ne li ñu leer daal mooy abu aqil bi moom siiw na te loolu lañu ko xamee al ansaari radiyallahu taala anhu ah moom nag imaam ibn mas'ud radiyallahu anhu na xadiis bi xadiisu imaam ibn mas'ud bi nga xam ne moo nekk ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullah alayhi te masoon nañu tudd xadiis bii boo fàttale ko bi ñuy gis mais yàgg na parce que euh, ki doon gis tarjamaam la moo tax loolu da koy dégg xam ne yàgg na boo fàttale koo muy Seydina Abdurrahman ibn Awf ndax nettaleem dafa lëkkaloog lenn ci nettali Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu ndax Seydina Abdullah ibn Mas'ud ci day nettali ne lamma umirna bis sadaqa rawaahu ash-shaykh amirul mu'minin imaam al buxaari rahmatullah aleyhi fi kitaab at-tafsir fi tafsir suuratu ali imran no suuratu baraa voilà mooy suuratu tawba kitaabu tafsir suuratu baraa sayyidina abdullah ibn mas'ud mu ne lamma umirna bis sadaqa kunna nataxaamal fa jaa abu aqil bi nisfi saa'in wa jaa insaanun bi akthara min mu ne bi nga xam ne dañ ñoo digal ñuy saraxe abu aqil de radiyallahu anhu dafa dikkee bi nisfi saa indi li nga xam ne mooy moitié wu saa saa xam nañu ko mooy ni ñuy génn muddum koor saa mooy arbaatu amdaan mooy ñeenti tibb yoo xam ne tout le wax ko nit koo xam ne ku yemamaay la bu ubbee loxo yi mel ni kuy ñaan taf tafale leen taqale leen tibb li muy tibb suukar wala ceeb wala cere wala yu mel noonu wala blé du ko feesal lool waaye du ko du du du du du day yem waaw mu sotti ba ñeenti yoon lool mooy saa mu ne Abu Aqil daal di indi li nga xamante ne mooy saa nisfu saa ngir joxe ndax lool la am wajaa insanun bi ak min am keneen koo xam ne dafa indi lu ëpp lii fa qaala almunaafiquuna naafiqiine inna allaha la ganiyun an sadaqati haadaa wa maa fa'ala haadal aaxaru illaa riyaa'an. iyaadu billaah. naafiqiine ñoom joxe wu ñu de di joxe lan naafiq gis ngeen gaa yi joxe fi dara ñoom tal nañ leneen. yuthabbituuna an-naasa an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fexe di def le tout ngir nit ñi bañ a ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci xarem bii mu jëm xam nga ne kooku moos kooku kooku kooku du joxe dërëm ngànt façon ngànt bu ne ñu joxe ko mais joxewuñ gaa yi joxe Seydina Abu Aqil indi eh, ah bi nisfi saa mooy deux mudd kon mu ne bon ñu ne keneen joxe lu ëpp loolu ñu ne kanta kii moom abu aqil moom nisfu sa'am bi inna allaha la ghaniyun an sadaqati hada waaye xam ngeen ne buur yàlla doyewul saraxu kii bi dara kii nii nisfu sa'am amul dara lu muy def ngir yàlla lu dul nisfu sa'am lay joxe buur yàlla doyewul dara inna allaha la ganiyun an sadaqati hada wa ma fa'ala hada kanta waajee nag joxe lu bari moom moom moom xam nañuy mbiram moom mu bi nekk di fontoo kenn demes ka nañ ko ñun naafiqi wa ma fa'ala hada al axaru riyaa kanta sawaay mais moom lu bareem lee mu joxe bëgg bëgg ngistal kese tax mu joxe lu bari ndax xam na ne bu joxee lu bari nit ñi tagg ko ko wax ay mbiram ay diw de tey lim joxe lool rek ka tax mu joxe ngistal bëgg nit ñi gis ko mais sinon du tus defu fi dara naafiq yi ñoo yées ñoo yées waaw mais yow joxewoo mais tey ngaa bàyyi fii mu eh, imaam at-Tabari bi imaam at-Tabari rahmatullah alayhi ci tafsir at-Tabari rahmatullah alayhi <laughs> mu ne foofu nag dafa tudd xam nga fële joxewul euh, riwaaya Seydina Abdurrahman mooy bu Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxul ki joxe lu bari mooy kan mais loolu waroon xam-xam yi dañu nootal ne kii la Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu te yeneen riwaaya da koy wane mooloo tax nag ñun ci lañ ko gise woon ci bi nga xam ne ci lañ doon def tarjama Seydina Abdurrahman ibn Awf te gisoon nañ lii waaw mu ne <coughs> ah, moom imaam at-Tabari jaa Abdurrahman ibn Awf bi nisfi maalihi wa aqbala rajulun min fuqaraa'i al-muslimiin min al-ansaar mu ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu dafa ñëw dëgmal ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam <coughs> bi nisfi maalihi alalam la jël xaaj ko ñaar bu doon deux la yor mu jël un milliard indi jox yonent bi aleyhi salaam bu doon cinquante millions mu dóor ko ci digg bi vingt vingt cinq <coughs> millions hein mu ñëw daal koy jox <coughs> yonent bi aleyhi salaam wa aqbala rajulun min alfuqara min fuqaraa almuslimiina min al ansaar yuqaalu lahu alxutxaas abu aqil mu am kenn ci fuqaraa yi way ñàkk jullit ñi ku ñëw te bokk ci waa lansaar ñu koy woowe alxutxaas wax nañ la dañu wute ci turam ñii nee nañ ñii la tudd ñee nee nañ leen abu aqil muy abu aqil mi radiyallahu anhu fa qaala mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bittu ajurru al-jari' ala saa'ayni min tamr fa amma saa'un fa amsaktuhu li'iyaali wa amma saa'un fa haa huwa haa fa haa huwa haadha mu ne moom al-Hushaas di Abu Aqiil radiyallahu anhu bokk ci way ñàkk ñi ci muhaaj ci fo euh, ansaar yi ñëw ne yow daw yàlla li man de dama fanaane <coughs> di ñoddi ay buum waaw mooy di wommat ay gëléem mooy dama liggéey guddi gi yépp waaw ngir am lii ngir am lan saa ay ni min tamr <coughs> ñaari saa ci tàndarma ñaari saa tàndarma loolu dañ ciy jàng ne kon façon contrat liggéey bii dagan na mooy lan al al al ijaara waxoon nañ ko ci bi ñuy gis les transactions commerciales parce que loolu njaay lañ doon wax dugguñu woon mais am na luñ ci junjoon façon contrat yi nga xam ne ñoo baax ak contrat yi nga xam ne du baax <coughs> waaw mooy bii mu def nga xam ne mooy déggoo damaa liggéey guddi gi bittu ñu xam ne kon mooy am na heure bu ñu xam ci lay liggéey ñu fay ko lan sa'ayni min tamr ñaar mooy leer na mooy contrat yi noonu lay demee bala ngaa tàmbali lañ naan la lii nga ciy am mais doone liggéeyal boo ñëwee ñu xool déedéet déedéet ndax loolu yow loolu ma jaxaala da cay am xamuñu ñaata lay fay ñaata nga koy fay lool kenn xamu ko te loolu day yàq transaction day yàq contrat bi waaw kon ci kaw loolu man man naa ne euh, man daal ku ma toogal sama boutique bii laa bëgg six heures de temps weer wu ne bés bu ne weer wu ne ma fay ko mille euros loolu dagan na bu ngeen d'accord mu d'accord loolu contrat boobu baax na waaw man daal sama tool bii laa bëgg ku ma ko bayal ci nawet bi waaw tey lay commencer bés sàngam ba bés sàngam ma fay ko soixante-quinze ma fay ko soixante kooku noonu loolu baax na mais bi baaxuloon mooy contrat bi quarante-deux taximaan yeeg yooyu yi gaa li ñu dégg ne noonu la ñuy def wala camionneurs yi ca suñum réew nga ne aywa <clears throat> yow super bi wala njaganjaay bi man li ma la laaj mooy indil ma cinquante mille par bés lu ci des yaa moom lu ci tegu yaa moom loolu noonu contrat yu mel noonu xaram baaxul mais lii Abu Aqil def lii moo baax mu ñëw kon wax loolu alayhi salaatu wasalaam ne ko nag fa amma sa'un benn saa bi de ci sa'u tàndarma yi de fa amsaktuhu li iyaali sama njaboot laa ko téyal wa amma sa'un fa fa haa huwa hada mu ne ko bii nag moom laa indi ngir participer ci sarax gi fa qaala almunaafiquun munaafiquuna yi ne in kaana allahu wa rasuluhu la ganiyayni an sa'i abi aqil naafiqiin moom xoolal abu aqil moom moom kenn ginu koo départ xam ngeen ne mos in kaana allahu wa rasuluhu xam ngeen ne buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam la ganiyayni soxlawuñ daan doyawuñ tus an sa'i abi aqil sa'i ba doon abu aqil moo neex <laughs> ni tàndarma kii ruusal sax bi buur yàlla doyewu ko dara léegi nga ne ma mais nettali bii lan moo may wane Tabuk la ñu ne la c'est bien c'est bien ça c'est une c'est question euh, imaam at-Tabari rahmatullah dafa solo ci yoonu Yahya ibn Abi Kathir Yahya ibn Abi Kathir la yustataa'u al kenn du am xam-xam saay bi raaxatil jismi jasadi waaw oh, foog seen nooy yaram wu nooy la sultanul ilmu kenn du am xam-xam booy miser ci ay ndongo yoo gis ñi nga xam ne lu fu lu nooy kese ut xam-xam jaru leen ñaq jaru leen dara ñooñu moom bul ci ñoom waaw moom Seydina Yahya ibn Abi Kathir moomale ci yoonam la imaam at-Tabari rahmatullah alayhi solo ah, mu jaar ci sëy mu dem ba ci Seydina Qataada na ko noonu imaam Ibn Abi Xaatim ci yoonu al-Hakam ibn Abaan an Ikrima mu jële ci Ikrima mu ñu ne ah, wa hassa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqati ya'ni fi ghazwati Tabuuk fa jaa Abdurrahman ibn Awf bi arba bi arba'ati alaaf fa qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa lii thamaaniyatu alaaf ji'tuka bi nisfihaa wa amsaktu nisfahaa fa qaala baarakallahu laka fiimaa amsakta wa fiimaa a'tayta wa tasaddaqa yawma'idhin Aasim ibn Adiy bi mi'ati wasqin min tamr wa jaa'a Abuu Aqiil bi saa'in min tamr seydina Ikrima ak seydina Qataada rahmatullah alayhima bi sanadin mursal ñu ne yonent bi sa salaatu salaam keroog Tabuk laata ñuy dem waxasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqa yonent bi alayhi salaatu salaam daal di soññu nit ñi ngir ñu joxe sarax génne indi li ñu am ngir effort de guerre bi ndax ñay war gëléem yi bu ñu amee gëléem ak fas dañoo soxla lekk waaw kay mu ne léegi nag bi mu bi mu soññee nit ñi. mu ne yaani fii ghazwati Tabuuk maa ngi ci jublu fan ci ghazwatu Tabuuk voilà mhm. ci ghazwatu Tabuuk mu ne fa jaa Abdurrahman ibn Awf Seydina Abdurrahman ibn Awf ah daal di ñëw indi bi arbaati alaaf indi quatre mille moo xam ci dërëm wala ci or en tout lu mu ci doon bari na parce que dinar mooy environ deux cent cinquante euros benn dinar parce que pièce or la mooy équivalent wu tey environ entre deux cent ak deux cent mu andi bi ak quatre mille fa qaala mu ne yaa rasulallah moom seydna abdirahman ibn awf hakaza fa tamma ibn awf <laughs> yeneen mi alei saatu salaam moom la kaalawoon Allah inna al-amaa'ima min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunanan linnaasi tuttaba'u allah allah allah non non nag yooyu dañu neex quoi yooyu moo tax poésie yi <laughs> non lu neex la lu neex la lu neex la lu neex la waaye bon <laughs> man moom lii ko laa ci xam liir daal waaye buur yàlla dogalawul ci man ma man di wax ay fu ay ay ay ay ay abyaat <laughs> <laughs> eh, moom moom la yonent bi alei salaatu daal di woon kaala moom Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko hakaza naka nii fa mu ne mu indi quatre mil ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi man di damaa yoroon kaa huit mille laa yoroon indil la mooy dama ko xaaj ci digg indil la quatre mille yi Ah, mu indil la xaaj bi bàyyi fa xaaj bi ngir sama njaboot yonent mi alei saatu salaam ne ko baarakallaahu laka fii ma ak am sakta wa fii ma atay yal na buur yàlla barkeel la ci li nga joxe waaye it yal na la barkeel ci la nga téye ngir sa njaboot Allah léegi mu ne wa tasaddaqa yawma idin Aasim ibn Adi Aasim ibn Adi daal di joxe moom it bi mi ati wasqin min tamr Aasim ibn Adi daal di joxe cent wasq wasq mooy soixante cent wasq al wasq was comme ni ñuy bind wasaqa waaw wasq voilà que siin bi da nga koy sukkoon wasq min tamr wasq mooy élément de mesure la mooy liñ la waxoon sànq loolu mooy wasq yii kon li joxe bari na de mi'ati wasq min wajaa abu aqil bi sa'in min abu aqil nag indi saa min tamr gaa daal di koy dugg waaw <laughs> ah. akbar gaa daal di koy dugg moo tax am na riwaay seydna abu hurayra radiallahu taala anhu nekk ci musnadu bu imaam al bazaar rahmatullah aleyhi mu ne eh, muy omar mu jaar ci yoonu omar ibn abi salama an abdirahman an abihi ah, Omar ibn Omar ibn Abi Salama ibn Abdirahman mooy Salama ibn Abdirahman ibn Awf ah bokkul ak sa ah, Abdirahman kële Salama ibn Abdirahman kii mooy ibn Awf ah eh, muy doomu Seydina Abdirahman ibn Awf mu jële ci baay ji an non non Salama Omar ibn abi salama omar moo jële ci baay ji abi salama voilà taalibi sayna abdu abu hurayra bu mag loon moom di euh, salama ibn abdirahman ibn awf mu jële ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha an ab'atha ba'than mu ne yonent ma lay saar saam dane saraxe leen parce que hein euh, man damaa bëgg a yónnee benn armée mooy dama ci bopp xare ci la seydna Abdurrahman ibn Awf indi ne man de am naa arbaatu alaaf indi deux yi indi lële mooy en tout ci bëgg a wax mooy ne xaaj bi la indi aaju alalam mu ñaanal ko mu am benn waaye minal ansaar ñëw kooku nag lañ ne mooy Abu Aqil mii léegi nag bi mu waxee lii bi naa féqiyee ne mo inna allaha moom de façon buur yàlla ne kii daantu ki maa axraja haula yi kanta seydna abdurrahman ibn awf moom dañ ko wax lu leer ni yow moom de façon ak gaa yi mel ni moom joxe lu bari dara maa axraja haulaai sadaqatahum illa riyaan wa abu aqil fa innama jaa bi sa'in li yuzkara bi nafsi wallahu akbar <laughs> ñoo yées <laughs> ñu ne mais Seydina Abdurrahman ibn Awf alalam ju bari ji mu fi indi nii di lu muy jaay nii mais kii day gis tël quoi quant à Abu Aqil fa innamaa jaa moom dafa indi saa am bi xam nga ne saa jar yu fi dara quoi li yuzkara bi nafsi rek ngir ñu koy tudd naan ah Abu Aqil ngir dara. moom moom xam nga buur yàlla doywul dara léegi nag bi lii nii fa nazalat su suñu boroom wàcce aay yooyu ci suuratu ci suuratu tawba waaw alladina yalmizuuna almutawwi'ina fi sadaqaat walladina laa yajiduuna illaa juhdahum waaw suñu boroom wàcce aaya yooyu allahu akbar ñooñu ñu yées quoi mu ne leen fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum adaabun alim waaw mooy ñu naan suñu borom ne <laughs> alladina mais xoolal ma gaa yi nga xam ne rek muy naafiqi alfaadixa waaw mooy saar boobu wuññi na seen seen seen seen xawwis na seen sutura waaw gaa yi nga xam ne yalmizuuna ñooy dugg di am gàddu yu ñaaw yu ñuy wax ñi nga xam ne ñoom defuñ dara ba pare ku joxe ñu ŋàññ la allamzu ak seen làmmeñ ak seen seen seen mais na ñi nga xam ne kat dañuy saraxe uniquement ngir buur yàlla waaw ñoom amul fenn fu ñu sukkandikoo dañoo jël li ñu am di joxe uniquement ngir buur yàlla subhaanahu wa taala defuñu ko parce pour ça pour déedéet waaw déedéet déedéet loolu lépp defu ko noonu ñoom dañ koo def li wajhillaahi tabaaraka wa taala gaa yi nag ne waa yow eh lii yépp ay caax yii yépp lii lépp ay caaxaan la la suñu borom ne gis nga ñooñu ñooñu di ŋàññ tey tuutal di doyadal di wax wax yu ñaaw ci ñi nga xam ne kat li ñuy def defuñ ko lu dul ngir yàlla walladina laa yajuduuna illaa juhdahum ñi nga xam ne ñoom man lu dul seeni effort amuñ mooy vraiment li ñu joxe presque manoon nañ ne ñoom manoon nañ koo soxla ko parce que Abu Aqil bi mais pour rek yiiw buntu yu ubbeeku na man buur yàlla teguma lu ma manul li ma man mooy fexe naa guddi gi liggéey naa ba am ñaari saa benn bi naa ko téyel sama njaboot benn bi mu indi ko fii mais ñooñ nga xam ne trouvé wuñ lu dul seen kattan seen coono yu ñu fournir ngir am loolu ngir man koo saraxe ngi li wajillaahi tabaaraka wa taala gaa yi di leen ŋàññi di leen wax wax yu ñaaw suñu boroom ne fa yasxaruuna minhum ñu leen di ñu leen di ñaawal naan eh inna allaha wa rasulahu waaye la xam ni yey ni waaye xam ngeen ne waaye am sadaqati abi aqil waaye abu aqil mii day fontu waa ah xam ngeen ne buur yàlla soxlawul sa sa sa sa sa yi dara waaw <laughs> ba pare ni ña kantaa ñële ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ñu ne ñu tuumaal leen yàlla la Seydina Abdurrahman ibn Awf tuumaal gistal kat nee nañ ko da ngay gistal waaw mm-hmm. suñu boroom ne saxira allahu minhum walahum adabun alim ñooñu la buur yàlla ndax aljazaa'u min jinsil amal li ñu def loolu leen buur yàlla di def walahum te dina leen ñeel adabun mbugal alimun bu tar bu leen di xaar waaw am na mbugal mu tar bu leen di xaar waaw allahu akbar mooy gis nga naafiq yi mu gis nga mooy kenn du mucc ko wàcc seen làmmiñ yi moo ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Kathir ci bi muy shara kii bi ci tafsir bi mu ne wa hadhihi aydan min sifaati almunaafiqiin laa yaslimu ahadun min aybihim wa lamzihim fi jamii al ahwaal hatta wala almutasaddiquuna yaslimuuna minhum in jaa ahadun minhum bi maalin jaziil qaalu haadaa muraa'in i muraa'in wa in jaa bi shay'in yasiir qaalu inna allaha la ghaniyyun an sadaqati haadaa mu ne moom al imaam al xaafiz ibn Kasiir tey pàcc yi bidaaya wal nihaaya de bul dem foofu bul dugg foofu waaw jëlal ma tafsiir bi <laughs> ca suuratu tawba mu ne wa haadihi aydan lii bokk na. min sifaatil munaafiqiin mooy gis nañ naafiqi liñ fi defagul ah waaw gis nañ liñ defagul seen ngànte ñu ut seen façon jàkka bañ def di jaay nit ak mbaax yooyu yépp ba pare di décourager loo nit ñi naan leen laa tanfiru fil xar waaye yéen fu ngeen jëm ci tàngoor bi yéen lan moo leen dal lu ngeen di gaawtu bay lu ngeen di gaawtu bay daanu lu leen dal toog leen fii ci kër yi ngeen di dem ci tàngoor wi di xeex ak ñoo xam ne moo seenum sëqata leen ma ha ñu naan déet moo da imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne e, lii ci seeni lii nii alquran di wax nii alladhina yalmizuuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim mu ne lii ci ci ah ci lii ci jikkoy naafiqi la bokk laa yaslimu ahadun min 'aybihim wa lamzihim kenn daanaka kenn du mucc noo ku baax ku ne doo mucc jamais doo mucc ci seen ayibal yi ñu lay ayibal ak ni ñuy lay ayibal di la sikkal walamzim ak yu ñaaw yi ñuy wax seen làmmiñ yi xam nga lii xam nga lii sa ñaaw nit ku ñëw di joxe yàlla rek tax nga ne ko waa ji ay yow kaay day gis jël waaw kàntaa këre moom na topp na li xam na ne lii wam dara dala ko borom bi doyawul quoi mel ni ñoom ñoo taxaw ñoo xam li borom bi di d'accord ak li li ko li muy gërëm ak lu mu dul gërëm mu ne ñoom lii la de kenn du mucc ci ñoom fii jami'il ahwal mais ci ci ci ci état yi ba ci jamono yépp loo man di def naafiq yi dinañ la taakle yow yow miy def lu baax mu ne xattaa ba sax walal mutasaddiquuna yaslimuuna minhum même ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal hein même ñooñu noonu même ñooñu noonu muccuñ ci ñoom te kat waaju tëye xam nga lu ñuy wax waaju aka nay diw moom ba ñuy ba ba ñu laajtee au mu joxe am na ko de mais joxewul dara te taxul mu téye ndax al buxlu wa shu nay rek nay avaar mooy xoolal mais mi ñoom la moo tax naafeq pour moom moom mooy modèle bi waaw te loolu mooy koy faire vivre quoi lu fekk muy wax ci ñeneen ñeeg di leen doya dal ak suufee la ku téye ñu ne waa ji dafa nay boo joxee lu bari ñu ne waa ji day ngistal bu dee lu tuuti la ñu ne la waaye yow xam nga ne sa lii moom waroon nga ko rus a génne quoi lii moom waroon nga ko rus a génne sincèrement waroon ngaa ma su waroon ngaa rus a joxe nag dërëm quoi. Eh, tàllal la malaan mi jàkka ji amoo dara loo ciy def dul ay weccat yu xonq ci biir mu ne xoolal xatta walal mutasaddiquuna yaslimuuna minhum même ñi nga xam ne ñooy génne seen alal bazlu amwaalihim fi sabilillah même ñooñu noonu di julli seen alal ci yoonu yàlla même ñooñu muccuñ ci ñoom in jaa ahadun minhum bi maalin jazil bu kenn ñëwee indi alal ju bari te duun ñu ne hada murain kii moom day gis tal li ñu wax sayyidna Abdurrahman ibn Awf wa in jaa bi shay'in yasir bu bu keneen ñëwee wala même personne bi bu indeeru tuuti xaalu inna allaha la ghaniyun an sadaqati hada buur yàlla doyewul dara li nga xam ne mooy ah saraxu ji allahu akbar allahu akbar naafiq yi kon gis nga ah lii lañ fa def de lii lañ fa def kon Seydina Abu Aqil lii nii moo dal coow am na nag ñu ne ku mel ni ñoo imaam al-Hafiz Ibn moom bi mu gisee yi xam nga benn bi na ne nisfu saa la indi beneen bi ne saa mu ne amaana mbir yi dafa wute waaw voilà moom noonu la ko gisee mais amaana insha allah muy benn bi rek waaw amaana muy benn bi rek wallahu taala alam kon loolu lañu am ci tarjama seydina abu aqil alxutxaat wala alxubxaab al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu